jaa'a rajulun ilaa nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam faqaala innii majhuud فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما ثم أرسل إلى الأخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك laa walladii ba'asaka bilhaqqi maa cindii illaa maa faqaal man yudiifu haazal layla faqaala rajulun minal ansaari ana yaa rasuulallaah fantalaqa bihi ilaa rahlihi faqaala limra'atihi akrimii dayfa rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam wa fii riwaaya qaala limra'atihi hal 'indaki shay' qaalat laa illaa quutu sibyaani qaala fa'alliliihim bishay' wa idaa araaduu al-'ashaa'a fanawwimiihim wa idaa daxala dayfunaa fa-atfii as-siraaja wa ariihi annaa na'kul faqa'aduu wa akala ad-dayf wa baata taawiyan falammaa asbaha gadaa ilaa nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam faqaala laqad cajiba allahu min saniicikumaa bidayfikumaa al-layla muttafaqun alayhi kon al-imaamu al-xaafid an-nawawiyu rahimahullah mooy daal di wax ci xadiis bu njëkk ci buntu bi nga xamante ne nii mooy baabul iisaar buntu ëffal wal muwaasa ak di bokk ak sa mbokk ci jamonoy metti lépp loo xam ne moom nga am nga bokk moom ah gisoon nañ ci suñu jotaay bi ñu génn ubbi woon nañu ko gisoon laay yi ci al imaam indi woon tey ñu waroon a dugg ci xadis bu njëkk di xadis cinq cent soixante-quatre juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent ak ñeent mu ne wa an abi hurayrata mu ne bi mu koy jële ci sayyidina abu hurayra ad-dawsi radiyallahu anhu annahu qaala neena jaa dikk na rajulun benn góor ila nabi ci yonent bi alayhi salatu wassalaam bu mu dikkee nag mu ko inni mu ko eh, inni man kat nii ngay gis yow ndawal yàlla li kat sallallahu alayhi wa sallam majhudun de waaw damaa nekk koo xamante ne nii mooy ku nekk ci aajo la loolu mooy majhud waaw mu ne ko yaa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam inni majhud mooy daa xaaja la ah damaa aajo woo de waaw nekk naa ci soxla lool bu jàmp sax mooy soxlaay la soxlaay dundu <laughs> amul woon lu lekk du tout waaw loolu la naa indi majhul fa arsala mu daal di yónnee ca ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ila ba'd nisa'i ci kenn ci soxnaan yi mu am yónni fa ndaw fa qaalat ngir mu laaj ko ndax am na loo xam ne moom lay eh, mën a dundale tey man jox mu reer ganu yonent gonam bi waa ji ñëw daal di koy tiis soxla bi fa qaalat ndaw sa ne ko soxnaam soow sela radiyallahu anha ne ko ah walladhi ba'athaka bil haqq ma indi illa ma waat naa ci ki nga xam ne di moo la yebal yónni la ci dugg yow ndawul yàlla li sallallahu alayhi wasallam sama néeg di nekku fi lu dut ndox ndox kese laa ah yonent waay saasaam xam ne soxna soosu moom amul kon ndox a fa ne summa arsala ila uxra mu yónni waat ci beneen soxnaam comme que daa bari woon ay soxna te ay néeg mooy xujuraatu rasulillah néeg seen néeg yi mu yónni ci kenn kooku wax lool mu yónni waat ci keneen fa qaalat ka mu yónni waat mu wax misla zalika comme la ku njëkk ki wax hatta qulna mu dajal néeg yëpp saa bu demee ñu ne ko kii lii la wax ndox rek la am comme kële mu yónni waat ba néeg yëpp daj hatta ba ni nga xam ne qulna la ñuy wax kulluhunna ñoom yëpp misla zalika lu mel noonee mooy lan ne laa déet walladi ba'athaka bil haqq waat naa ci kila la yebal ci dëgg maa indi illaa ma newut fi man lu dut li nga xam ne mooy ndox fa qaal yonent may saar saam nag kon xam ne ne këram moom ah lu mu ganalee ganam gii de jox ko lu mu nekk ci aajo lu mu lu reere loolu moom man de ne ndax ñoom ñëpp ndox lañ wax ta ah, bon euh, jël waa jox ko ndox kese ne ko demal te day xaw <laughs> kii léegi nag yonent bi alayhi salaatu ne ah mu laaj saxaaba ya fa newoon ne man yudifu hadha al-layla ana kan mooy ganale kii nii guddi gii nii kan moo koy yóbbu këram bu ko defee mu mën a mos te la muy mos ca reer ba muy mos tey guddi gi fa qaala rajulun min al ansar benn waay ci waa ansaar daal di jóg daal di ne yonent bi alayhi salaatu salaam ana ya rasulallah ne ndaw man ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam gan gi mën naa ànd ak man bi bihi mu ànd ak gan nga daal di dem ila rahlihi ca dëkkuwaayam hmm, mooy ca tàntam la wax mais mooy fa nga xam ne mooy fa mu dëkk rek waaw fa qaala bi mu agsee mu ne limraatihi wax soxnaam waajoojee ne ko akrimi dayfa rasulillahi waayi sallallahu alayhi wa ne ko nag ah daal di teral teralal soxna si nganu yonent bi alayhi salaam mu ne wa fii am na leneen ñu solo xadis bi xadis da nga xam ne lu bari nañ ko solo ah imaam benn bi <laughs> bii la indi benn wa fii riwaay am na yeneen mu ne wa fii am na leneen luñ ko solowee qaala limraati waa ji bi mu agsee lamsaar yi boobu da ne hal indaki hal indaki shay est am na dara ci yow mooy luñ mën a mos qaalat laa ndaw si na ko mukk illaa quutu sibyaani lu dul sama reeru doom yi waaw sama doom yi daal lu ñu war a dunde daal moo fi des waaw qaala léegi nag waaja bi ko ndaw si waxee lool mu ne fa allilihim bi shay mooy fexeel def ñu préoccupé wu soxlaa lool leneen loo xamante ne day tax ba duñ fi nekk di laaj reer bi <laughs> waaw yow préoccupé leen ci leneen rek waaw préoccupé leen fa allilihim bi shay <laughs> waaw fexeel daal nañu préoccupé wu leneen nañu préoccupé wu leneen rek bu ko defee ñoom loolee dina tax mu daal di leen euh, ñu ñu nekk ci leneen dina tax ñoom dootuñ soxla dootuñ dootuñ euh, nekkul ne dañ ko soxla ji newu fi waaye mooy <laughs> day tax seen xel nekk ci leneen mooy ashghilihim rek waaw ba ñu am soxlaal na leen leneen soxlaal ba loo xamante ne day tax duñu duñu duñu kotalati doo ci bàyyeeti xel waaw ci mbir moo xam ne daal dina tax ñu nekk ne wa ida araadul asha léegi nag boo defee loolu <laughs> ah ñu jekki ba ci biir seen xel newaat ah, loolu fexe leen nax leen bañ nelaw waaw wa idaa daxala dayfunaa bu sunu gan gi nag dugg see gan gi nga xam ne yonent bay saa saa moo ñu booleeg moom fa ab fi i siraaja na nga gaaw dem ci suñu làmp bi mooy làmp yoo xam nañ koy doon taal di ko mën a fay di kos di taal wala di taal ak yooyu la taal làmp yi ñu am lumière yi ñu yor déedéet ampoule yi déedéet buñ ñëwee daal ba ba mu dugg ba nga teg bool bi rek demal nga nga dem fi fiñ teg lampe bi ci saa ci ci place bi ci ci ci fiñ nekk nga fay ko wa arihi te nga koy wan nag ne am naa nakul ko maag yow ñu ngi lekk di ànd ak moom di lekk ci bool bi waaw faqaadu léegi nag ñu jekki ñoom ñëpp gan gi toog ñoom ñu toog gan gi toog ñu teg bool bi laata ñuy commencer rek ndaw si dem fay lampe bi def benn kii rek am lu mu def rek ba lampe bi fay eh ba da fay na sax <laughs> waaye nañ lekk <laughs> ñu commencé lool waaye de ndekete yoo lool pexe kese la woon fa qaadu ñu jekki wa akala dayfu kanta gan gi moom moom moom ci lëndëm gi mu ngi lekk rek ci bool bi jàpp ne ñeneen ñee ngi lekk <laughs> waaw ñu xawee kii puus ko ay ci kanamam muy xëcc li lekk rek jàpp ne ñeneen ñi tamit ñu ngi lekk ndekete yoo lekkuñ dara mu ne wa baata <laughs> ñu daal di fanaan taa yu yay ñu mooy seen biir yi dara newu ci dara ci newu ci waaw ventre boo xam ne dara newu reer bu falamma asbaha ba nga xam ne saxaaba boobee lan saar yi boobee ci la xëy gadaa ci la demee ala nabi mu xëy dem ci yonent bi alayhi salaam fa qaala yonent bi alayhi salaam bi mu ko ne ko laqad ajiba allahu min sani'ikuma bi dayfikuma al-yawm al ne ko laqad dëgg-dëgg ajiba kontaan de borom bi gërëm na te kontaan na min sani'ikuma ci seen jëf li ngeen jëf bi dayfikuma ci seen gan gi yow sa soxna allay la guddi borom bi daal dinay gërëm seen jëf li ngeen jëf mu ne muttafaqun ah, alayhi hadith bi daal imaamu al-Bukhari ak al imaamu Muslim ibn hajjaj rahmatullahi alayhima daal dinañ koy solo léegi nag laaj bu njëkk bi mooy est-ce que ñoom dongo ko solo est-ce ñoom ñaar ñi dongo ko solo ñu ne la al imaamu abu isa muhammad ibnu isa ibnu sawrata tirmidhi bii nag fay bokkonteel bii bokk na ci bu raar bu dul la première fois <laughs> loo xam ne imaam ahmad solowul bi <laughs> <laughs> <laughs> ah xoolal rek <laughs> bii moom imaam Ahmad andiwu ko <laughs> waaw imaamu Tirmidhi moo leen di fekk al imaamul Bukhari rahimahullahu taala imaamul Bukhari rahimahullah indi na ko ci kitaabu tafsir suuratul Hashr baabu qawlihi wa yu'thiruuna ala anfusihim mooy aay biñ gisoon jotaay bi ñu génn waaw lii mooy sababu nuzulam loolu la bëgg a wax. li tax aaya boobu wa yu'thiruna ala anfusihim walaw kana bihim xasaasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun aaya boobu lii moo tax mu ñëw loolu lay wax foofu al imaamul Buxaari indi na ko foofu waa indi na ko ci kitaabu manaaqibil ansaar baabun wa yu'thiruuna alaa anfusihim walaw kaana bihim xasaasa <coughs> nañ jël daan lañ ciy jël <coughs> manaqibul ansaar kon ay wanañ hmm, nañ jël biñ jóge laaj rek kon mooy su euh, euh, suuratul xashr mu ne haddathanii Yaqub ibn Ibrahim ibn Kathir al imaamul Buxaari mu ne haddathanii nettali na man dong Yaqub ibn Ibrahim ibn Kathir mu ne mooy Yaqub ibn Ibrahim di doomi Kathir mooy kan kii mooy ad-Dawraqiyu al-Hafiz ad-Dawraqiyu Abu Yusuf <laughs> Yaqub ibn Ibrahim ibn Kathir ibn Zayd ibn Aflah ibn Mansur ibn Muzahim ad-Dawraqiyu al-Hafiz kii al-Baghdadiyu hmm. kii mooy Serigne waa kutubu sitta moom ci la waaw Yaqub ibn Ibrahim Serigne imaamul Buxaari la sëriñ imaam Muslim imaam Abu Daawud imaam Tirmizi imaam An-Nasaa'i ak al imaam Ibnu Maaja ku nekk tooga mu jàngal la moom mii moo <laughs> jaay xadiisam ba <laughs> kala fee kala fee jàng joxe diinaar <laughs> waaw mii la Yaqub ibn Ibrahim ibn Kathir mu moom dong moo ma nettali man imaam al Buxaari qaala rahimahullah mu ne Abu Usaama mu ne bii nettali ma Abu Usaama di Hammaad ibn Usaama ibn Zayd al-Qurashiyu al-Kuufiyu rahmatullahi alayhi qaala haddathanaa Fudayl ibn Ghazwaan mu ne bii nettali mooy Fudayl ibn Ghazwaan di Fudayl ibn Ghazwaan ibn Jariir ad-Dabbiyu mawlaahum al-Kuufi Abu Muhammad ñi ne Abu non du Abu Muhammad Abul Fadl rahmatullahi alayhi qaala haddathanaa Abu Haazim al-Ashja'i mu ne bii nettali mooy Abu Haazim al Ashja'i di Salman gisoon nañ ko gëj nañ ko wa tayibe al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayrata moo ko jële ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala ataa rajulun rajulun rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala ya rasulallah asaabani al-jahd fa arsala ila nisaa'ihi falam yajid indahunna shay'an fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dee dane fii riwaaya biñ gis ci Riyaad dina inni majhud fee mu ne asaabanil jahdu voilà mooy daal coono mooy aajo laal na ma de yonent bay saam léegi nag yonent bay saa saam ne ala rajulun bi mu yónnee ci soxnaam yi trouvé dara mu ne ala rajulun yudifuhu hadhihi layla yarhamuhu Allah ana kan mooy góor goo xamante ni nit koo xam ne pare na ngir ganale ko tay guddi gi yal na ko yàlla yërëm fa qaala rajulun min al ansar fa qaala ana ya rasulallah fa dhahaba ila ali fa qaala limraatihi gis nga lii mooy riwaaya bi wa fii riwaaya qaala limraati voilà dayfu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ne kii ganu yonent bi alayhi salaam la de yaa faam la taddaxirihi shay'a bul bul jël dara di ko rënk wëlif ko waaw bul denc dara bañ ko ko ganale qaalat mu ne wallahi ndaw sa ne ko ma indi illaa quutu sibya man yoruma fi lu dul euh, dundu xale yi ah. qaala fa idaa araada as-sabya as-sibya al-ishaa fa nawimi waaye ne ko waaw garaawul mais buñ bëggee euh, reer xale yi fexeel nelaw loolen wa ta'alayta na nga ñëw fa fi siraja wa wa natwi butunana ñu nag ñu lem suñu biir yi guddi mooy duñ ci def dara fa fa'alat ndaw si def thumma ghada ar-rajulu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaal ajiba allahu azza wa jalla aw dahik voilà fii dane ajiba borom bi kontaan na allahu borom bi azza wa jalla aw dahika wala reetaan na min fulanin wa fulana ci diw ak diw bu góor ak diw bu jigéen mooy ñaar ñooñee couple ansaar yi fa anzala allahu azza wa jalla borom bi daal di wàcce wa yu'thiruna ala anfusihim walaw kana bihim xasaasa la kon noonu la ko al imaamu al Buxaari rahimahullahu taala daal di indi gànta al imaamu Muslim moom benn bërëb rek la ko indi kitaabul ashriba baabu ikraam ad-dayf wa fadli iithaarihi wa hu boole ñaari hadiis ma ne haddathanii Zuhayr ibn Harb mu ne di ma nettal imam Muslim man dong it mooy Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi wa Abu Khaythama an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Jarir ibn Abd al-Hamid mu ne di ma nettal mooy Jarir ibn Abd al-Hamid ibn Qurt ibn Hilal ibn Abi Qays Abu Abdillah al-Kufi al-Qadi moom juge la woon ad-Dabbi rahimahullahu ta'ala an Fudayl ibn Ghazwan gis nañ ko sànq an Abi Hazim al-Ashja'i gis nañ ko sànq an Abi Hurayra gis nañ ko sànq radiyallahu anhu jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qala inni majhul kii bii nii la al imaamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala daal di indi santaay imaam Muslim beneen bi da koo tënk waaw. mais beneen bi déglu déglu parce que am na benn affaire dafa indi bi mu bi mu indi xadiis bi bi mu ci teg xoolal. ane haddathana Abu Kurayb Muhammad ibn al-Ala mu ne nettali nañ Abu Kurayb <laughs> Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamadani al-Kufi rahimahullahu ta'ala sëriñ moom itam waa kutubu sitta Yaqub ibn Ibrahim Dawraqiyu min gis sànq ci imaamul Buxaari xam ne haddasanaa Wakii' moom Abu Kurayb mu jëlee ci Wakii' an Fudayl muy Wakii' ibn al-Jarraah ibn Mali ibn Ali ar-Ruwaasi al-Kuufi al-Asbahaani an-Naysaabuuri al-Anwaar Abu Sufyaan rahimahullahu ta'aala ah, an Fudayl ibn Ghazwaan gis nañ ko daal an Abi Haazim mooy al-Shujaa' gis nañ ko daal an Abi Hurayra radiyallahu anhu anna rajulan min al-Ansaar baata bihi dayfun falam yakun 'indahu illaa quutuhu wa quutu sibyaanihi desewu ko woon lool dundam li mu war a reer ak ak njabootam doomam bi li qaala limraatihi nawwimi sibya newal nelaw loowal ko ne waaye defal benn feem ndax leen bañ nelaw waa fii siraaj bu defee nag lu dul lekk ñoog suñu gañ di nga daal di fay lamp bi wa li dayfi ma indak nga daje nga nga jégaleel suñu gan bi li nekk fa yow qaalat fa nazalat hadhihi al-aaya wa yuthiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa léegi lii ma ci la woon mooy liñ ci teg mu ne wa haddathana huwa Abu Kurayb mu ne hadis bi ba léegi Abu Kurayb mi ngi gis nag al-Hamdani rahimahullah nettali nañ ñu ko ba léegi qaala mu ne haddathana Fudayl gis nañ ko sànq muy Ibn Ghazwan Muhammad ibn Fudayl ibn Ghazwan waaw kii Ibn Fudayl kii ci beneen la jaar mooy Fudayl male doomam di Muhammad ibn Fudayl an abi mu jëla ko ci baayam di Fudayl gi nanga da an abi Haazim gi nanga da an abi Hurayra radiyallahu anhu jaa'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam li yudifa dafa am benn waay bu di ko ci Yonent bi saasaam ngir mu ganale ko fanam yokku ne ndaw maa yudifu newul ci Yonent bi saasaam nam koy ganale fa qaala mu ne ana rajulun yudifu haaza rahimahu ana kan moo pare ngir ganale sama gan bi waay yal na ko yàlla yërëm kookee fa qaama rajulun min al ansar yuqaalu lahu abu talha mu ne benn waay bokk ci ansaar yi bu ñu naan abu talha daal di jóg fan talaqa bihi ila rahli mu ne moom ci këram après al hadith bi nahwi hadith jarir après muhammad ibn fudayl mu indi hadith bi comme ni jarir daal di jëlee moom it ci baayam di fudayl di bàyyi muhammad ibn fudayl lu mel noonu ak aaya bi ñu wàcc léegi lii kon nga ne mais fii nii kon wax nañu ban saxaabal ban saxaaba moo moo ne yonent bay saa saa may ganale kii ah kii kan nee naa Abu Talha la <laughs> ñu ne la mais <laughs> sauf que <laughs> am ci borom xam yi ñoo xam ne sura hadith yi dañ ne mais est-ce que bi ñu xam quoi Zayd ibn mais est moom la parce que quand même abu abu talha bi mu siiwee woon nan la abu hurayra naan benn saabu bu soo xam ne buñ naan yuqaalu lahu <laughs> buñu naan abu talha qu'est-ce que lu mel abu talha <laughs> nga dem mais c'est quoi le problème ma ne non attends xoolal <laughs> li tax borom xam-xam yi di dute naan est-ce que kii abu talha bu siiw bi la parce que imaginez dama lay jox exemple boo xam ne rek <laughs> man naa sama le dut <laughs> <coughs> ñu jox la benn exemple <coughs> jamono joo xam ne dañ jàpp ngir lu gën a kii mooy jamonoy Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu <coughs> benn waxi di nettali benn affaire nekk ok sax am na benn sëriñ boo xam ne keroog bi gaa yi di waxtaane mbir moomu fekk ay boroom xam-xama fa ne woon am na benn sëriñ boo xam ne buñ doon wax sëñ Tuubaa boo xam ne moom yuqaalu lahu sëñ Tuubaa quoi xam nga gars yi tam ñu ne mais attends <laughs> benn waa benn sëriñ buñ naan sëñ Tuubaa kooku non est-ce kooku du keneen parce que quand même sëñ ni mu siiwee <laughs> est-ce que na ñu naan benn waaye bu ñu naan sëñ Tuubaa <laughs> benn sëriñ bu ñu naan sëñ Tuubaa loolu il suffit ñu ne sëñ Tuubaa ñu xam ne mais moom la ñuy wax mais le fait que est-ce que kon kooku turandoo wala ñu bokk tur parce que quand même bu doon moom. soxlawul dafa siiw siiw boo xam ne soxlawul nga naan doo Sénégal man keroog euh, waaw mooy jamono jot da ngay ati ne sëriñ bu mag bi ne fi quoi waaye ji am na man man keroog bi gaay bi wax masala boo am na benn sëriñ boo xam ne euh, moom jóg na leeral ñeneen sëriñ yi ne leen doo loolu juumte la woon ak nangam ak nangam sëriñ boobu nag sëñ to yuqaalu lahu sëñ Tuubaa quoi <laughs> def gaay ne eh attends est-ce que est-ce que c'est le même <laughs> est-ce que c'est le même moom soxlawul ñu naan yuqaalu lahu quoi voilà pour nga comprendre yi <laughs> nag c'est ça gane eh, ko xamoon ak ni mu siiwee ci biir saxaaba yi mu ni rek buñ jëloon <laughs> boo xam ne saxaaba boo xam ne yeneen premier saxaaba dafa wax après moom euh, bokk na ca ñu joxoon abi am na ñu joxoon ak ña ak am na ci benn saxaaba boo xam ne yuqaalu lahu Abu Bakr buñ naan Abu Bakr gaa eh, yi may yow est-ce que keneen <laughs> parce que seen Abu Bakar siiw na siiw boo xam ne soxlawul ñu naan <laughs> yuqaalu lahu quoi <laughs> loolu loolu war a al-Khatib al-Baghdadi ne non man man dama xam ne kii beneen saxaaba la bu ñuy woowee Abu Talha quoi waaw am na ñeneen nag ñoo xam ne dañ ne Saabit na Qays la mais loolu dëgërul parce que Saabit ibn Qays nettali na affaire bi mais moom loolu affaire wu loolu loolu mbirum nettali boppam ba bokkul ak lii waaw <laughs> am ñeneen ku mel ni al-Qurtubi comme li al-Hafiz ibn Hajar bi sera <laughs> hadith bi mu ne nag am na benn affaire boo xam ne dama cee bëgg <laughs> mettre en garde nit ñi leeral mooy ima waqa lil-Qurtubi al-mufassir mu ne gis nga <coughs> al-Qurtubi al-imam al-Qurtubi Abu Abdillah borom tafsir ak Muhammad ibn Ali ibn Askar ci zaylihi ala ta'rif as-Suhayli mu ne ñoom ñaar dañoo daal di <coughs> toxal <laughs> kene aaya bii nii way usiruna ala anfusihim ki mu wàcc ci moom mooy Abul Mutawakkil